radiyallahu taala anhu wa ardaah imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima mu ne woon mu ñu ko doon nettali waxoon nañ la taxriiju xadiis bi duñu ko defagul léegi dañuy bàyyi ba fin bi incha allah ñan ñoo génn xadiis bi ak est-ce que wér naam wérul muy sariya bu abdullah ibn jahsh radiyallahu anhum gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq dane woon huit lañu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon leen daldi ko jiital joxoon ko benn bataaxal ne ko bu ko ubbi lu dul nga dox ñaari fan boo doxee ñaari fan nga ubbi ko nga xool liñ ci nekk nga wëyal ko léegi ñeneen ñi ànd ak yow nag bu ci forcer kenn ku bëggula ànd ak yow bàyyi ko mu ñibbi mu ñibbisi léegi nag mu ngi ñu doon wax moom imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhim ñooñu ñooy ñan gisoon nañ ne mu ne woon ki ci njëkkoon mooy abu xudayfa ibn utbat ibn rabi'a ibn abdi shams mooy abu xudayfa di doomi utbat euh, nekkoon sheykhul jaahiliya nekkoon kilifaay kuffaaru qurayshi nii bokkoon ci seen kilifa yi di utbat doom ji di abu xudayfa moom la njëkk a cité mooy kooku ci la woon te moom gisoon nañu tarjamaam ci lu weesu walillahi alhamdu wal mu ne wa min xulafaihim ak ci seen allié yi deuxième bi ci allié wu ñoom abu xudayfa di waa bani abdi shams mu ne turam moo doon abdallah ibn jahsh wa huwa amiruhum te moom moo leen jiite woon abdallah ibn jahsh Euh, moom gisoon nañu tarjamaam mooy frère Zeynab bint Jahsh soxnaa yonent bi alayhi salaatu Seydina Abdallah ibn Jahsh ibn Ri'ab radiyallahu ta'ala mu ne ñetteel gi moo doon Ukkaasha ibn Mihsan ibn Hurthan moo doon Ukkaasha Seydina Ukkaasha ibn Mihsan Mihsan di doomi ku ñuy wax Hurthan bokkoon ci Bani Asad ibn Xuzayma nekkoon allié wu waa Shams waa bani Shams moom lañ gisoon nag ci jotaay bii weesu ma Seydina Ukaasha wala Ukaasha ibn Mihsan ibn Mihsan ibn Hursan radiyallahu taala anhu wa arda léegi foofu la ñëwoon muy continuer moom imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhima mu ne wa min bani nawfal ibn abdi manaaf mu ne ki leen ñeenteel mu ngi bokkoon ci waa banu nawfal nawfal boobu di doomi abdi manaaf nan la tudd mu ne utba ibn ghazwan ibn jaabir di seydina utba ibn ghazwan di doomi radiyallahu taala anhu wa alhamdu wal kon kooku mooy ñeent ki ki ñeenteel mu ne wa min bani zuhra ibni kilaab keneen ki ki leen mu ngi bokk ci waa bani zuhra zuhra moomu di doomi kilaab moo doon kan mu ne Sa'd ibn abi waqaas di seydinaa Sa'd ibn abi waqaas nekkoon nijaay ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom gisoon nañ ko seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas walillahil hamdu wal minna kon kookoy cinquième mu ne sixième bi wa min bani Adi ibn Ka'b mu ne sixième mu ngi bokkoon ci waa bani Adi ibn Ka'b foofu la bokkoon ñi ñépp ay Qurayshi la ay nan la tuddoon moom moomu mu ne Aamir ibn Rabi'a di Aamir di doomi Rabi'a moom it gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal di euh, soxnaay euh, ummi Abdillah euh, boo fàttale ko mooy ba ñuy gàddaay di jóge jullit ñi doon jóge Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa doon dem Éthiopie Euh, ummu abdillah moom moo waxoon boroom këram bii di amir ibn rabia ne ko woon de boo gisoon omar ibn al de sànq bi ñuy sànq la fi jaar gis ñuy waajal di dem mu wax fi daal wax yuy man man omar mi ma gis wuute nag omar mu néeg mu mu bon xol mu tàng ci l'islam mi ma gisoon mu ne ko ndax yow ngaa yaakaar omar omar dugg ci l'islam tuub mu ne ko waawoo mu ne ko laa yuslimu omaru xatta yuslima ximaarul xattaab mu ne ko gis nga laa yuslimu jaarul sax ci turam ndax mera bu mu ko mera woon ne laa yuslimu lati alladi raayti gis nga ki nga fi gis léegi kii fi taxawoon sànq di wax ak yow du tuub mukk muy seydna omar ibn al xattaab radiyallahu anhu moom du tuub mukk fekk mbaamu xattaab di baayam tuubul bu baamu baayam tuubul rek mooy moom tuub gis nga pour war la ni ñu ko meree woon ndax temps yooyu da leen a sonaloon bokkoon ci ko faaru Quraysh ni laata muy tuub Amir boobu nag mooy kii muy Amir ibn Rabi'a moom defoon nañu tarjamaam moom it walillahi alhamdu wal minna xaliifu xaliifun lahum min bani Anz ibn Wa'il euh, nekk allié ñi ñu tudd ñi leen jiitu waa bani Adi ibn Kaab moom Amir ibn Rabi'a bokk ci waa bani Anz ibn Wa'il léegi septième bi mooy kan mu ne wa Waaqid ibn Abdillah ibn Abdi mu ne ki leen euh, juróom-ñaareel nag mooy Waaqid ibn Abdillah waaqid di doomi abdillah abdillah di doomi abdi manaaf moom nag gisuñu ko woon muy waaqid ibn abdillah moom ñu ngi koy dóora gis kon moom lañu war a def kon tarjama walillaahil insha allah kon kooku mu ngi tuddoon waaqid ibn abdillah ibni abdi manaaf ibn arin ibn saalabata ibn yarbu ibni yarbu ibn handala ibn malik ibn zayd ibn manaat ibn tamim ak tamimi alhandali yarbu'i noonu loolu mooy turam dàkkan fi mu ay maamam ak fi mu cosaanoo al yarbu'i ndax kan ibn saalaba ibn yarbu' kon moom mii dafa newoon allié wu waa bani Adiy ibn Ka'b moom Seydina Waaqid ibn Abdillah ah Makka la dëkkoon ci waa Makka bokk ci ñi gàddaay ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah kon bi mu gàddaay see gis nañu bokk na ci ñi nga xam ne euh, avant badar di am avant ghazwatu badrin saraya yi yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónnee ci sariya bu seydina abdullah ibn jahsh imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhima nee na moom waaqid ibn abdillah ibn abdi manaaf al yarbu'i radiyallahu anhu bokkoon na ci mbooloo moom nga xam ne nee na huit woon au total nag boo leen boolee neuf lañu ndax dane huit ak seen njiit bi di Abdallah ibn Jahsh moom nag Waaqid ibn Abdillah bi mu demee ci sariya boobu muy sariya bii euh, moom moo rey benn waay ci waa kuffaaru Quraysh ni ba muy kan muy Amr ibn al-Hadrami Amr ibn al-Hadrami bi ñëwee foofu ci sariya boobu lañ ko rey ci mois Rajab la amoon euh, bi ñu ñibbisee nag ci sariya bi yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga li taxoon ndax Rajab dafa bokkoon ci ashur dafa bokk ci ashurul xurum muy euh, weer yooyu nga xam ne ñeenti weer yi nga xam ne buur yàlla moo ci yokk ak orma te dañ doon bañ ko ci xeex ñoom nag yonent mi aleyhi salaatu salaam d'accordul woon ci liñ def léegi juif yi ne voilà juif yi tey ngeen am problème yéen Quraysh ngeen dem rayal leen nit ñëw toog ñeen ngeen foog ne daal Quraysh ñàkk ñàkk nañu fayda non Abu Jahl moom ñàkkul fayda Abu Sufyaan ñàkkul fayda yéen ngeen rey ci ñoom kenn ñëw toog foog ne pare ngeen ah non yéen kay ñu naan waaqit waqadatil harb ñu jël turam di ko waaqit xam nga waaqit li muy tekk al waqada mooy taal na taal moo tax an naari zaatil waquud idhum alayha qu'ud ci suuratul buruj wassamaa'i dhaatil buruuj wal yawmil maw'uud wa shaahidin wa mashhuud qutila ashaabul uxduud annaari dhaatil waquud muy safara si nga xam ne bi bërbëri di tàkk di am ay flamme di bërbëri nga xam dañ koo xam bu muy tàkk loolu la waaqit di tub li di tekki juif yi ne waaqit mu ngi mel ni de moom tur bi leen jël déformé ko na comme ñu naan waa bi tudd masla wala masal ma tur yu mel na ñu ne mas mas maslaa de maasale na gaa yi comme yu mel noonu moom mu ne juif yi ne eh, Waaqid de moom taal na xar xeex bi c'est fini yéen kay Quraysh Quraysh moom dinañ leen duma duma yu gaaw ñoom loolu lañ doon wax ah bon mais dañuy wax rek lu leen neex ba suñu waroom wàccoon yas'alunaka 'ani ash-shahril haram qitaalin fii wàcce saar boobu aaya boobu ci suuratul baqara daal di ciy leeral mbir yi mujj lañ def suñu borom ne même bu dee garaaw na kuffaaru Quraysh nii lañ def a gën a garaaw weddi yàlla dàq yonentam alayhi salaatu wasalaam dàq jullit ñi ba pare des ci seen kéefër gi ñu nekk nañu topp fële même bu dee ñii li ñu def fooruñu ko war a def Waaqid ibn Abdillah bii moo rayoon kooku di Amr ibn al-Hadrami euh, wa kaana min kuffaari Quraysh moom nag ginnaaw loolu fekke na Badrin ghazwatu Badrin fekke na ko ci waxu imaam Ibn Isaaq rahmatullah alay nee moom fekke na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekke Badar Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i kii nu tudd oh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu tudde na ko doom comme ni nga xam ne noonu la imaam Ibn al-Musayyib wax rahmatullah alayhi dane Abdullah ibn Umar dane ma daf ma wax ne ma sammaytu ibni saaliman bi saalim mawla abi xudayfa wa sammaytu ibni waaqidan bi waaqid ibni abdillah alyarbu'i mu ne euh, moom abdullah ibn euh, imam sa'id ibn al-musayyib mu ne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma dane ma euh, sama doom de sama doom ji tudd saalim mooy saalim mu siiw moom rek am nañu ko boole ci fuqahaa u ahlul madina yi as-sab'a yu juróom-ñaar yi euh, nekkoon taalibe baayam bu mag muy saalim ibn abdillah ibn omar ibn al-Khattab radiallahu taala an ali omar moom mu ne euh, dane ko dane euh, dane ko saalim boobu noonu saalim mawla abi xudayfa laa ko tudde gisoon nañu saalim mawla abi xudayfa moom gis nga bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alxuraan jamono yooyu te yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne woon xudul qur'aana min arbaa abdallah ibni amr ibni ibni al-aas radiyallahu anhu waa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da nee jël alxuraan ngeen jële ko ci ñeenti nit euh, bokk na ci ñim tuddoon muy wa mawla abi xudayfa mooy Salim mawla bi Xudayfa te jàmbuñ libéré la woon moo moom mu ne Abdullah ibn Omar ne man moom laa tudde sama doom Salim mu ne ko kàddaa sama doom Waaqid am na doom ju tudd Waaqid moom it mu ne ko man maa ngi ko tudde kii nii laa ko tudde Waaqid bi Waaqid ibn Abdillah al yi moom laa ko tudde man abdallah ibnu umar ibn al-Khattab nga gis ne kon tudde sa doom nit ñu baax lu am solo la mooy saalim mawla abi xudayfa te saalim mawla abi xudayfa non boobu gisoon nañ ko sax jarul ñu ciy waxaat ku yéeme la woon eh, kon Waaqid ibn Abdillah bii tamit nga xam ne bokkoon na ci ñu fekke Badar bokk ci ñi jóge woon Makka ci al muhaajiruun al uwal yu njëkk yi fekke woon sariyatu abdullah ibni jahshin moom la tudd benn doomam di waaqid ibn abdullah ibn umar ibn alxataab moom nag ginnaaw gi mu ngi génn àddina nag ci e, jamonoy seydina umar ibn alxataab e, moo tax moom Waaqid mi le fait que mu njëkka mu rey Amr ibn al-Hadrami euh, waa ñoñam dañ ci doon puukarewoo ne ñoom ki ñu ki njëkka rey nit ab yéeféer ak yéeféer ci lislaam ci ñoom la bokk te mooy Waaqid Abdillah al-Yarbu'i moo tax dañ ci doon puukarewoo naan awwalu këne ñun ci ñun awwalu man qatala qatilan min al mushrikiin ki njëkk a rey ku ñu rey ab yéeféer bu ñu rey ci ñun la bokk te mooy Waaqid ibn Abdillah kon nag mu génn àddina nag ci jamonoy xilaafatu Seydina Umar ibn al-Khattab ci début xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci la génn àddina moom Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ginnaaw bi mu ñu waxee kooku kon di Waaqid ibn Abdillah ibn Abdi Manaaf ibn Ariin ibn Sa'laba ibn Yar ibn Sa'laba ibn Yarbu' ahadu bani Tamiim bokk ci waati banu Tamiim tey aliyewu waa bani Adiy ibn Ka'b mu tuddal ñu keneen koo xamante ne nii bokkoon na ci sariya bii muy ñaateel muy huitième mu ne wa Xaalid ibn al-Bukayr ahadu bani Sa'd ibn Layth xaliifun lahum mu ne wa Xaalid ki leen juróom ñetteel mooy Xaalid di doomi ku ñuy wax al-Bukayr nekk kenn ci waa bani Sa'd ibn Layth nekkoon aliyewu waa bani Adi ibn Ka'b kooku muy Xaalid ibn al-Bukayr kooku ñu ngi koy dóor a dégg mooy masuñu ko defuñu tarjama turam moo doon Xaalid ibn al-Bukayr Abdi Yalil ibn Nashib ibn Ghiyara ibn Sa'd ibn Layth ibn Bakr ibn Abdi Manaat al-Laythi loolu moo doon turam muy Xaalid di doomi ku ñuy wax al-Bukayr Bukayr du doomi ku ñuy wax Abdi Yaali Abdi Yaali li du doomi Naashib Naashib di doomi Ghiyara Ghiyara di doomi Sa'd Sa'd di doomi Layth ibn Bakr te ko jowoon ci waa al-Laythi ndax maamam jooju di al-Layth ibn Layth nekkoon aliyewu waa bani Adiy ibn Ka'b moom nag Seydina Xaalid ibn al-Bukayr bokk nañu njëkk a dugg ci lislaam moom ak ay freeram euh, yoo xamante ne nii ñu siiw lañu te jàmbaare yu siiw lañu amoon na euh, ku ci tuddoon Amir ak aqil ak ki nga xamante ne nii mooy iyaas ak xaalid bi ñoom ñépp nekkoon doomi ku ñuy wax al Bukayri ñoom ñépp ñu newoon ay saxaaba yu mag waaw akbar ñooñu seen famille moom texe nañu moom nag Xaalid ibn al Bukayr euh, gàddaay na jóge Makka kon ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fekke na ghazwatu badrin xare badar fekke woon na ko waaye ghazwatu raji' di sariyatu raji' yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waxu imaam ibn isxaaq lool imaam ibn isxaaq mu ne ci sariyatu raji' loolu sariya boobu duñ ci gudd loolu ndax dinañ ci dinañ ci du léegi bokkul ak sariya yi c'est bien après ci troisième année bi euh, yonent ci alayhi saatu wasalaam dafa imaam ibn Ishaq moom dafa ne ci troisième année bi léegi bu jàggee foofu dinañu xool est-ce que loolu lu ñépp dëppoo la wala déet euh, imaam ibn Ishaq ne ndax dafa am bon ghazwatur Rajin ak tour Rajin imaam al Buxaari soloo na ko rahmatullah alayhi mais bon contenu bi euh, da gis ne am na benn wuute bu ndaw ak li waa ñu imaam Ibn Isaaq ak wax mais bu dee dañoo jël euh, li nga xam ne mooy version wu imaam Ibn Isaaq dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa gaa yi dañoo ñëw ne muy waa adal ak xaara ñooñu ah, dañoo ñëw ñu ne ko benn mbooloo la ay yooyu ay ay ay tribu la ñoom ah daal ah, xaaraak ñoom ñu ñëw ne yeneen ci maanaam saa ñun de dañoo gëm léegi dañoo bëggoon nga am ñooñu yónnee bu ko defee ñu tasaare l'islam foofu jàngal suñu diine yeneen ci maanaam saa ne bon après mu mu mu d'accord. yónnee leen six personnes yoo xamante ne imaam ibn Isxaaq nee na wa bokkoon na ci ñooñ Xaalid ibn al-Bukayr al bokkoon na ci ñooñ ñu yónnoon Xaalid ibn al-Bukayr al-Laysi bi ñu demee danga gaay piéger ñeen tëral ñu dem gaay daal di leen éliminer bu am ñu leen booleel ñu daal di leen éliminer gaay ñoom amuñu ci woon benn sentiment mooy ni ñu ñëw bëgg rey ray si ay saxaaba xamul nu ñuy def ñu ñëw ne wane ci seen biti ñu ne yonent ma saab saab ñun de tuub nañu léegi nag ni ñuy def mooy dañuy yónnee ñoo xam ne dañuy jàngal mu yónnee leen ay gaay xam nga loolu mas nañ ko fi gis bi euh, Bi'ru Mauna c'est presque pareil ba ndax boobu sax ak bii wuti na ndax beeku sincère la woon gaa moom dañ ne ko yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam da ko mu ne moom duggul ci l'islam waaye nag lu rafet la ko waa li nga wax mais foog naa boo ko yóon boo yónnee sa gaa yi ci euh, waa naj di noonu dinañu gëmaa ah, yonentu Yàlla sallallahu ne ko man wóoluwuma gaa yooyu ñooñu wóoluwuma leen mu mu convaincre ko ba mu yóbbu ko gaa yi ñëw gaa yi ñu dem ñu rey fa presque ñépp éliminer leen ba mu des deux personnes ñu ñëw mën a wax dëgg wa euh, waa ji waxoon naa ko ni ñooñu wóoluwuma leen léegi mooy ñooñu sax ki leen ki waxoon ba yóbbu leen ñooñu bokkul ci ñoom te kooku ko sincère la mais ñi ñoom dañoo ñëw wane lay duli lañu gars yi dem ñu éliminer leen ñu ñu leen moom xaa euh, euh, euh, moom mii ci lañu ko éliminer waale di Xaalid ibnul Bukayr bokk ci ñi nga xam ne dañ leena ray ci sariyatu rajia bi ñu koy faat nag mu ngi amoon trente-quatre ans rek la amoon imaam ibn Isxaaq moo ko wax rahmatullah alayhi kon nee na ci noonu la génne àddina kon ci sariyatu rajia moom Seydina Xaalid ibnul Bukayr al-Laythi radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa annaabihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi muy continuer ba léegi diñu limal ñi nga xamante ne nii mooy ñi àndoon ci sariya bu Abdullah ibn Jahsh bu ñu gisee kii mooy huitième kon mu des kenn ndax dane woon huit lañoon ak moom te moom lim na ko ci biir ba ne wa huwa amirun mu ne kon wa min banil xaaris ibn Fihr bokk ki mujj ci waa banil xaaris ibn Fihr la bokk mooy kan mu ne Suhayl ibn Bayda mooy Suhayl di doomi Bayda ku ñu naan Bayda kooku mooy turam mooy turu waajuram Suhayl di doomi bayda kooku bayda nag nekkuloon yaayam de nekkuloon baayam yaayam moo tuddoon noonu lañ doon woowe bayda moom nag Suhayl ibn Bayda kon moom mooy ki nga xam ne moo ci mujj turam moo noon Suhayl ibn Bayda la tuddoon yaay jee tuddoon kon Bayda mu bokk ci waa euh, banil xaaris ibn Fihr mooy ci waa Quraysh lañ bokkoon ñoom ñuy ay Quraysh yi lañu woon muy màkk lañ dëkkoon moom Suhayl ibn Bayda moom nag tuuboon na Makka waaye comme que gars yi dañ leen doon yu metti bon taay mooy ku amul doole amoo ko la dimbaleeg yooyu amoo ko la protégé da nëbbatu mooy da ngay nëbb sa gëm moom nag da doon bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ doon nëbb seenu ngëm ba moo tax Badar Badar euh, Quraysh bi ñuy génn di xeexi moom dafa ànd ak ñoom dafa ànd ak ñoom waa Quraysh nag jàpp ne kii ci ñun la bokk bi mu demee ñu jàpp ko ko prisonnier mooy li mu demee jullit jàpp ko prisonnier ndax dañu ne kii nii ci waa Quraysh la bokk te ñoom la àndal ñëw fii di xeex euh, biñ ko jàppee nag Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man dégg naa man dégg naa ko muy tudd l'islam ndax yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi ñu jàppee kuffaaru Quraysh ndax Badar dañu rey ci ñoom soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix parmi ñi ñu rey Abu moom première xeex prip la dee te moo gënoon a rëy làmmiñ ci gaa yi euh, léegi bi ñu leen jàppee prisonnier prisonnier yi nag Suhayl ibn Bayda mi ci la woon yonent mi alayhi salaatu salaam ne biñ jëlee décision biñ laajee saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom seydna euh, abu bakrin seydna omar seydna ali radiyallahu anhu euh, lan lañuy def ci ci ci ci ci prisonniers yi seydna abu bakar radiyallahu anhu ne ñii suñuy mbokk la mooy ay doom yu ñooy mooy mbokku deret te mën nañoo tuub ëllëg léegi li ñuy def dañ leen di jàpp ne leen nañ fay nañ joxe ku ci bëgg a libre da ngay joxe rançon pour nga dem ngir nga jënd sa liberté Seydina Umar ibn al-Khattab ne man daal li ma gis man bu dee man moom danga ma laaj sama avis mooy ñu jël ku nekk xool ku nekk ki ki sa bokk ci ci julli ni ñu jox ko jaasi mu dóor doqam waa ji dee ci saa si man daal lool laa gis Seydina Ali radiyallahu waxul dara léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam moom daal di euh, ànd ak aviwu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu léegi nag buñ jëlee décision boobu mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne xadiis boobu imaam at-Tabaraani moo ko solo ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na bu wér la ci al-Isaaba fii tamyiiz as-saxaaba nee na sanad boobu bu wér la Euh, yonent bi alei saatu salaam nag ñëw ne gaa yi gaa yi jàpp mooy prisonniers yi ne ñi leen di seen ñi leen ñi leen di euh, garde ne laa yanfaritu minhum ahadun illa bi fida aw darba mu ne kon nag décision bi boobu lañ mujju jël bu fi kenn jóge ci prisonniers yi lu dul ñu joxe ñu jënd seen liberté wala li Seydina Omar wax dóor jaasi ci doq léegi Abdullah ibn euh, Mas'ud radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko dé ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam illaa Suhayl Bayda ban def Suhayl ibn Bayda ndax man mas kuntu sami'tuhu yadhkuru al-islam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ex ak excepté Suhayl Bayda bokku ci yaa ah, moom dañ ko li dafa génn nii ànd ak ñoom ngir rëcc voilà léegi ndax dégg naa ko màkka man dégg naa ko bi nekkee màkka laata ñuy gàddaay muy tudd l'islam mooy mu nekk jullit mu wax baatu seede yi nekk jullit yonent mi alayhi salaatu salaam ne kon illaa Suhayl ibn Bayda ne kon Suhayl ibn Bayda kon moom bu leen ko ci boole moom man ngeen ko libéré ndax jullit la man bokk na ci ñu loolu mooy li gën dëgër fuuf te loolu moom la Ibnul Kalbi wax ibn al-Kalbi al moom mooy matruuk ki nga xam ne moom ay waxam jarul la bàyyi dóor sa doom jarul la sax dàq ganaar mais doom ji moom saduq la ku dëggu la te xadiis bii nii bu imaam at-Tabaraani bi imaam al-Hafiz ibn Hajar na bi isnaadin saxiix day dëggal wax jooju lu tax euh, pro boobu am ndax euh, imaam ibn Isxaaq dane moom fekke na Badar mooy xare na ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam contre yéefar yi Badar euh, kële non seulement moom waaye imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi ne loolu la wax la même chose ne ki ñu jàppoon prisonnier du su du Suhayl mais frère bi la Sahl ndax dañu am mooy ñoom kii dafa tudd Suhayl ibn Bayda kii tudd Sahl ibn Bayda ay frère lañu Sahl ak la moom imaam al-Waaqidi rahimahullah mu ne du sa du non du Suhayl waxu euh, mooy liñ gi sànk noonu du non imaam al-Haafiz nag ne noonu ñoom seen wax jooju waxu ibn al-Kalbi bi moo gën a dëgër fuuf te li koy dëgëral mooy li imaam at-Tabaraani solo mooy xadiis biñ la wax léegi te mu ne bi isnaad yéen ci càll la boo xam ne bu wér la kon moom fekkewul Badar mooy xeexu Badar lu nga fa woon mais ci raawu yéeféer yi la ne woon pas dafa ñëw ngir xeex l'islam mais c'était la possibilité ngir mu génn comme liñ ko gisoon ci Utba ibn Ghazwan ak kan euh, al Miqdad ibn Aswad keroog ci sariya yi am na sariya buñ fi gisoon boo xam ne ñoom dañoo jóge ci kuffaaru Quraysh ni daal di daw si ndax dañ ne lii ma ni sax waxoon ne dañ leen def échelle ngir jaari ci ñoom ngir ñëw ndax mënuñu woon a jóge Makka gàddaay si sinon c'était trop risqué te mënuñu ko woon pour ñoom kon kooku Suhayl ibn Bayda noonu la ñuy Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ginnaaw Badar bi ñu ko jàppee imaam Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin radiyallahu ta'ala anhuma moo ne man dégg naa ko yadkurul islam kon nag bu mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy joxe rançon wala ñu dóor seen doq yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kon illaa Suhayl ibn Bayda ba mu des moom ah, moom Suhayl ibn Bayda radiyallahu ta'ala wa ardaa ah, yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ku ko jege la woon ku jege yonent bi alayhi salaatu salaam la woon am na sax benn voyage boo xam ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon dem moom la supporté woon mooy ñoo bokkoon li ñuy supporté mooy même géléem bi moom Seydina Suhayl ibn Bayda radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag fanam guddul noonu mooy euh, dundul dund gu gudd amul longévité ndax ku teel a génn àddina la ndax mu ngi génn àddina ci li nga xam ne mooy ci dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam ama moom ci la génn àddina comme ni ko yaayu Aïsha radiyallahu anha waxee comme imaam Muslim moo solo xadiis ba mooy xadiis bi mu ne euh, benn saxaaba bu génn àddina mu ne pour nañ ko indi Sa'd ibn Abi Waqqas voilà radiyallahu anhu bi mu génnee àddina mu ne nañ ko indi ci eh, jàkka ji bu ko defee ñoom soxnaa yonent mi alayhi salaatu salaam ñu mën koo jullee ne nit ñi daal di eh, mel ni d'accord ci ci ci ci loolu néew bu ñuy dugal jàkk di ko fi jullee yaa Aisha radiyallahu anha ne mais nit ñi daal ñoo gaaw a fàtte rek ne mais maa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Suhayl ibn Bayda illa fil masjid Suhayl ibn Bayda bi mu génnee àddina yonent yoo ne saab saab ci jàkk julleewu ko fenn lu dul ci biir jàkka ji kon loo te loolu yàggul mooy bi mu c'est vrai que xaw na yàgg tuuti ci ay at mais ñi ko fekke fekke nañ ko ndax euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yéex na euh, génn àddina bi mu génnee àddina la woon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam julleewul Suhayl ibn Abi Bayda euh, Suhayl ibn Bayda lu dul ci biir jàkka ji la ko la ko jullee loolu day wane ne kon kañ la génn àddina ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam imaam Ibn Sa'd nag utal na nee na année neuf la neuf ci mooy l'an neuf ci ginnaaw gàddaay gi ci la génne àddina moom seydina Suhayl ibn Abi eh, Suhayl ibn Bayda radiyallahu taala anhu wa arda wa radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa léegi nag imaam ibn Ishaq kon pare na mooy ne kon pare na ci lan pare na léegi ñooñ ñooñ na mooy ñaata lañu woon mu ne ñu huit ñu def récapitulatif xool ñooñu ñooy ña xoolaat waxaat ko benn yoon ñu continuer nag ci sariyatu Abdallah ibn Jahsh ibn Riyab radiyallahu ta'ala kon nee woon na yonent ma ne saab saab da leen a yónni fii wa ba'atha ma'ahu ak moom Abdullah ibn Jahsh thamaniyata rahtin huit personnes minal muhajiriin te bokk ci ñi nga xam ne ñoo gàddaay woon jóge màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon mu nañu woon ki jiitu abu hudhayfa utbat ibn rabi'a un deux abdullah ibn jahsh trois ukaasha ibn mihsan mihsan ibn hurthan quatre utbat ibn ghazwan cinq sa'd ibn abi waqqas six Aamir ibn Rabi'a sept Waaqid ibn Abdillah ibn Abdi al-Yarbu'i huit Xaalid ibn al-Bukayr neuf dernier Suhayl ibn Bayda léegi nag ñu ne ko waa léegi euh, ginnaaw bi ñu xamee ñan la léegi lan moo fa xew imaam ibn Isxaaq di continuer raxmatullaahi alayhima mu ne fa lamma saara Abdullahi ibn Jahshin yawmayni fataha alkitaab mu ne bi nga xamante ne nii ci la seydina abdullah ibn jahsh mi jiite woon sariya bi te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam joxoon ko këyit gi bataaxal bi mu doxee ñaari fan mu ne fataha alkitaab ci la génnee nag lettre boobu bataaxal bi daal di koy ubbi xool comme ni ñu ko ko digle woon digale woon léegi bu mu ko ubbee mu ne fa ida fee fekk ci biir nag mu ngi fi lii moo ne woon contenu bi lii moo ne woon li ne woon ci biir bataaxal bi ci biir lettre yonent mi alayhi salaatu wasalaam lii la ci defoon mu ubbi ko gis lii ida nazarta fi kitaabi famdi xatta tanzila naxla bayna makkata wa taa'if fatarassat biha qurayshan wa ta'allam lana min axbaarihim loolu la woon point final mooy yeneen ci lay saar saar ne ko mooy ci biir lettre bi bu ubbee mu ci gis mu ne idaa nadarta boo xoolee boo ubbee ba gis fii kitaab yi ci sama lettre bi fam bi na nga wëy mooy xam na ne deux deux jours yi muy dox manu faa àgg destination bi mu ko wax mu dem mu daldi dox ba foo ubbi ko gis mu ne ko boo gisee boo ubbee sama leetre bii fam bi continuer xatta tanzila la ba ngay wàcc continuer ba ni ngay yeme bërëb bu ñu naan endroit bu ñu naan nax la moo tax sariya bi moo gën a siiwe ci sariyatu Naxla sariyatu Abdullah ibn Jahsh mooy sariyatu Naxla muy bërëb boobu dinañ wax bërëb boobu euh, fan la nekk te wax na ko ci lettre bi ne ko bayna Makkata wa Taïf foofu nag diggante Makka ak Taïf c'est la première fois te sariya Abdullah ibn Jahsh bii euh, gisoon nañ fi benn riwaaya bu da'if bu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bim ne dañ leen a yónni ñu dem ñëw yonent bi alayhi ñi ñi ñi ñi mooy bañ demee ne dañuy euh, benn euh, xay min bani kinaana benn ci côté na ñu dem gaa yi bari ñu battre en retraite ñëw Juhayna ndax dañu tuuboon dafa am ñu ci tuuboon ñu ne leen mais lan moo tax sax ngeen di xeex ci Rajab euh, riwaaye boobu xam nga dañ la waxoon riwaaye bu naif la te imaam Ahmad ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhima ñoo ko solo woon gi àggale wuñu ko woon ci fee bi dane ginnaaw bi biñ ñëwee yonent mi alayhi salaatu salaam ñii léegi dañuy waxtaan nu ñuy def ñii ne moom Sa'd ibn Abi Waqqaas mi jiitoon affaire bi radiyallahu anhu ne man moom li ma gis mooy ñu dem kari njëggum Quraysh ñeneen ñi ne dañuy ñibbi Euh, boobu noonu bi ñu ñibbisee yonent mi aleyhi dafa nee na dafa meroon ne leen yéen maa ngi leen yónni ngeen nekk benn ñibbisi ñi ñëw ñeneen ñi gisuma leen boobu noonu nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam après da leen ne man dinaa yónni sax koo xam ne moo leen gina gënu leen nag ki may yónni gënu leen mais moo leen gën a mën a muñ ci metti yeeg yu mel noonu gën leen a mën a ndànk mu yónni Abdullah ibn Jahsh bii nii. imaam Sa'd ibn Abi Waqqas ne waaw moo nekkoon premier amir mooy ki njëkk a nekk ku jiite ab sariya xam nga waxoon nañ la fi ne ñenn ñi dañ ne sariya bu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mooy bi njëkk te loolu ñi ëpp loolu lañ wax waxoon nañ ñi ko waxoon ñoom imaam ma Abu Ma'shar imaam al-Waqidi Muusa ibn Uqba rahmatullah ala al-jami ñoom loolu lañ wax kanta imaam ibn Isxaaq wax ji mu conditionné woon dane woon sariya bu Seydina Ubaydat ibn al-Haaris ibn al-Muttalib moom moo jiitu woon léegi muy dë bii nag ci la woon muy wax bii ah, imaam Sa'd ibn Abi Waqqaas ne euh, Abdullah ibn Jahsh mooy ki nekkoon premier amir mais dangay gis ni même ci biir wax jooju mooy tekkiwul ne moom lañ njëkk a yónni ndax ci xadiis boobu moom dañ koo yónni woon mu dem mais comme que bi ñu ñibbisee ñii dañoo ñëw ñeneen ñi leen ñeneen ci ma lay saabsaab ne dinaa leen utal dinaa yónni seen place seen place keneen loolu mooy wane ne kon am na ñu ko jiitu woon moo wax boobu incha allah ñi lay ko gën a dëgg ñaari wax yu njëkk yi ñu waxoon. léegi moo tax sariya bii dañ ko gën a xam ci sariyatu Naxla kon mu ne ko nag c'est mooy c'est la première fois euh, jullit ñi di di di di. dem ba jege Quraysh noonu da xam nga yeneen yiñ gisoon yépp ay yan boox la woon soriwuñ woon ghazwatu euh, Safwan Safwan soriwul sariyatu siiful bahr siiful bahr bu xam Hamza soriwul mais yooyu yépp soriwul fépp ci ko côté yooyu la rek soriwul Madina noonu mais bi dane ko nga dem nax la te benn bërëb la boo xam ne entre Makka ak Taïf la muy les de grandes villes de l'Arabie de l'époque kon mu ne ko nag boo demee foofu loo koy def mu ne ko fatarassad biha qurayshan wa ta'allam lana min axbaarihim boo demee nag xeexloo ma la li ma lay la lenn rek laa soxla mooy nga xoolal ma quraysh fexe xool di leen saytu xamal ñu seeni xabaar jëlal ñu seeni xabaar ba ñu xam ci lan lañ ñuy préparer waa temps yi ak ci lan lañ ne ñoom ndax say noon moom boo toogee boo tax naïveté xool oh, gars yi rek boo naïfee toog rek naan am yaakaar ci njàpp ne ñépp a baax mooy gars yi dinañ bëri dal sa kaw te loolu sax du sunnaa yonent mi alayhi salaam mu ngi nii eh, mais manul woon a def loolu toog rek ne non man bu fi kenn génn lu xew Jibril dina ma ko wax yàlla dina ma ko wax manu ko woon wax mais deful lool daa yël ay nit ne dem leen ngeen xoolal ma Quraysh li ñu nekke ndax du toog naan ay Jibril li na ma ko wax léegi ñun moom nga dégg ci ñu naan diw moom mooy dañoo féex ñépp ay toog duñu def dara naan yàlla baax na kan moo baax na moom loolu discussion bi loolu faux faux débat la yàlla baax na ñépp ko xam léegi mu ne leen kon dem leen ba foofu ngeen xool lii mooy lan moom lañuy woowe sariya istitla'iya mooy benn armée lay doon du pour xeex mais pour avoir des informations pour recueillir des informations yoo xam ne ci ennemi bi xam nga loolu léegi nit léegi ñoom dañuy jàpp ne léegi la xew gaa yi yor état léegi moom ay drone la ñu yóbbu ñu ñu ñu survoler dëkkub jàmbur photo position ya fa baax yépp kii yu vidéo yépp commencé bombarder bañ xam fan ak fan la ak fan la armes yi nekk ak yooyu mais loolu dafa yàgg am yonent mi alei satu salaam loolu la def mooy xamal gaa yi ci lan lañ ne nga xam Quraysh ci lan lañ ne ak tamit lan mooy seeni plan loolu la loolu la ñuy doon liggéey mu ne ko nag loolu laa leen wax mooy fatarassat biha Quraysh boo fa demee xoolal ma Quraysh ci lan lañ ne wa ta'allam te fexeel xam lanaa ngir ñeel ñu axbaar yi ci seeni information mooy rôlu jouer espionnage ci ñoom ndax sinon mais pas dugg ci ñooma ah. xam nga lii mooy ndax moom xam nañu ko Quraysh Quraysh yi la Abdullah ibn Jahsh bu ko gaa yi gisee biir Quraysh dañ naan hey tiens dañ koy jàpp rey ko mais mooy yii mooy ndax yooyu dafa dafa wuute ay jaasuus ak yooyu dafa wuute du du du euh, ak ak fa tajassasa ak tahassasa bokkuñ moom la Seydina Yaqub waxoon waa doom yi aleyhimu salaatu wassalaam ne leen dem leen fa tahassasu bu ngeen demee ngeen xeeñtu daal di seetal ma Yuusuf ci biir nit ñi est-ce que di ngeen ko gis mooy ne boobu alayhi salaam mooy ne ñoom dañuy dugg ci biir nit ñi ndax ñoom xamuñ leen loolu mooy taxassasa mooy boobu dangay ñëw dugg ci biir nit ki ndax xamul mooy yow yaay kan léegi ngay xool di am looy seet alors que bu dee kële euh, beneen bi jaasuus mooy du dugg ci biir ndax bu duggee dana gaa yi dañ koy gis moom day fexe di làqatu mooy comme gaa yi détective privé détective privé sax mën naa nekk xaas euh, taxas sa bële ndax moom moom waa mën na koo bañ a xam mais bii mooy gaw ngay ut information koo xam ne xam na la mono doo ñëw nii surtout mu xam ne yow mii ennemi nga doo ñëw di taxaw ci kanamam bi kii da ngay fexe di en distance nga koy xoole moom it loolu lañ ko wax loolu kon loolu mooy continuer lettre ba mu ko ne woon bu ko ubbi doxal deux jours boo àggee nga door koo ubbi léegi nag bi mu ko ubbee gis lool imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ci riwaayam bi dañ naan imaam ibn Isxaaq wax na léegi nag dinañ la wax ta euh, fan la jële waxam ji bu jeexee comme ni ñu ko waxee woon ci début muy taxrij bi ak ñan ñoo ko génne insha allah mu ne falamma bi nga xamante ne ni moom Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu nadara fil kitaab xool na ci téere bi xool téere bi mooy ubbi xool na euh, enveloppe mooy ki ma euh, bataaxal bi lettre bi xaala mu ne gis loolu mu ne samaan dégg waxtaan ak topp man moom dinaa def liñ ci bind comme que yeneen ma lay saar saam da nekkoon yow nga doxal ma li ma ci bind te bul bul forcer kenn ci ñi nga àndal wa axbara asxaabahu bima fil kitaab léegi nag ñi mu àndal mu ne leen mooy ñiñ fi limoon mu ne leen da yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii de la bind ci biir naa ko xoolal Qur'an bu naa dem continuer ba àgg nax la te loolu moom ñooy ñu ngi ci ñu ngi titiller le territoire de notre ennemi nag muy Quraysh presque ci ñun dañoo ñëw ba ci buntu këri Quraysh foofu lañ mooy nax la foofu la ah. te nax la bii gisoon nañu ko yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu jógee Taif bi mu àggee Naxla fala falamma euh, euh, bi mu naan euh, nafarun minal jinni yooyu wa iz sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yastami'uuna al boobu foofu la doon jullee ba jinne yi daal di koy dégg daal di ñëw di ko dégg qaalu yaa qawmanaa ajiibu daa'iya Allah bañ dégloo pare ne yéen sama ni samay ñoñ déglu ñëw leen nag ngeen yéen jinne yi wuyu leen wootekatub yàlla wi daayallah wa aminu bi tayeen ko foofu noonu bërëb boobu la woon nax la gis nga nim jege woon ndax dafa ñëwoon bay jege si Makka bërëb boob di nax la foofu nag la neen ne yéen dem leen ba foofu ah mu wax ko gaa yi ñim àndal radiyallahu anhu ne leen mbir mi lii la mu ne nag waqad nahaani lii la ci bind de waaye nag damaa tere yonent mi alayhi salaatu salaam damaa tere an astak an astak an ahadan minkum tere na ma nag ma forcer kenn du ma ne maay seen jiit rek par force na dem nee na ma buma ma kenn ci yéen ku bëgg na ma toog ku bëggul nag yaa salaam mooy man ngaa dem waxoon nañ la jamono jii dañoo nekk ci jamono udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir mooy phaasu bi alxuraan ne joxe ndigal ci fay mooy non joxe ndigal ci ne ñu ñu tooñ ci mooy jullit ñu génn màkka sonal leen ak yooyu suñu boroom ne jox naa leen ndigal ci xeex que dañ leen a tooñ te buur yàlla pare na ngir dimbali leen mooy ndigal te du du lu mu forcer farataalu ko ci ñoom moo tax yeneen temps de saabsaab doon woon forcer kenn ku bëgg dem ku bëggul na de na toog ndax am na libre choix mu ne kon nag damaa tere ma dal di forcer kenn ci yéen. faman kaana minkum yuridu shahaada wa yarghabu fiiha falyantaliq wa man kariha dhalik mu ne leen nag samay ñoñ. yéen de képp nag koo xam ne comme que loolu ma ci yéen képp ci yéen ku bëgg nekk martyr na ma topp ndax affaire yi mooy xeexi wuñ mais suñu bakkan a ngi ci xottu gerte ah ndax gis nga bés bu la Quraysh ne ciib te yéen ñépp la xam bul fàtte ne ñii ñépp Quraysh lañ jóge ñu leen doon mbugal ñu jóge fa dem gàddaay yi te gaa yi mooy ci dëkk xam nañ leen bés buñ leen jàppee dañ leen di faagaagal yow comme que bi ñuy gàddaa yi sax la waa Quraysh di leen wër ci àll bi ngir jàpp leen imaginer nag léegi ñu dem ba nekk fay at am at ñuy wax ñu ñëw ba suñu buntu kër ñu naan déet waaye ñu ne dañuy espionner ñoo nag kon bu ñu jàppee dañ rey kon nag képp ku bëgg shahada daal dee ci yoonu yàlla topp ma wa yarxabu fiiha te tamit am xemmeemu ngir am shahaada nag ma topp doxal ñu dem nax la waman kariha képp na koo xam ne bëggoo mooy bëggoo ko affaire yi sawaay yoo yi muy impliqué bari yooyu yëpp comme ci nar fekk ci yéen fal yar jeex man naa dellu Medina am na ci du dem nag bu demee kenn du ko ŋàññ ndax am na ci droit ne fa amma ana kantaman Abdallah ibn Jahsh radiyallahu an fa maadin li amri rasulillah sallallahu man moom li yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax moom laay dox wéyal ko man moom sama opinion ci kaw léegi nag yéenay xool ku mu neex nga dem dellu Medina ku mu neex nga ànd ak man direction nax la te danger de mort rek lañ ne fa mada wa léegi mu dem kenn tamit ci ñoom neewul wóoy yow mooy yi moom wóorul quoi comme que libre choix la te dara du ci fekk kenn du ci ŋàññ xaaral ma ñibbi déedéet ñoom ñépp ànd ak moom mu ne lam yataxallaf minhum ahad kenn ci ñoom daldi wu koy daldi wu ko faire défaut daldi euh, wàññeeku imaam ibn Isa raxmatullah alayhima mu ne wa salaka ala alxijaaz xatta ida kaana bi maadinin fawqa alfuraci yuqaalu lahu mu ne léegi nag mu dugg xijaaz bërëb yooyu foofu yépp ay Makka Medina yooyu yépp dañ leen di zone yooyu yépp dañ leen dañ koy tudde xijaaz mu ne mu jël foofu di dem xatta ida kaana bi maadinin fawqa al fura ba ni muy àggee benn bërëb bu ñu naan fura yuqaalu fawqa al fura ci kaw fura ay dëkk la ay kii la fura ab ab dëkk la maadin mooy foo xam dañ fay génne ay mbir yu nekk ci biir suuf si di leen extraire ay ay yu moo xam ay pierres précieuses ak yu mel noonu lu ñuy génn ci suuf si yooyu dañ koy tudde maadin te lu lu sax nekk ci biir implanté wu ci la moo jannatu adnin jóge adna mu ne foofu bërëb boobu yuqaalu lahu buhraan buhraan la tudd bi ñu àggee foofu nekk mu ne adalla Sa'd ibn Abi Waqqaas wa Utba ibn Ghazwaan ba'iran lahumaa kaanaa ya'taqibaani mu ne nag bi ñu àggee buhraan ci la seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ak seydina Utbat ibn Ghazwan radiyallahu di réeral seen benn gëléem guñ doon boo xam ne mooy seeni warukaay seen waruwaay doyul woon gëléem yi ñoroon doyul ñaar ñaar ci gëléem la woon kii day war ba sonn kenn duñu toogandoo ñoom ñépp ci gëléem yi di ko sonal non ndax tamit il faut nga teg bakkan danga koy teg lu mu gëléem gi par ñaar ñaar la woon kii bu waree ba benn distance day wàcc keneen ki war ba benn distance en attendant bu kee di war mooy da dox te loolu gisoon nañu yonent mi alayhi salaatu wasalaam defoon na la même chose mook Seydina Ali ak Abu Marsadin al-Ghanawi radiyallahu ta'ala ñoom benn gëléem la woon ñoom ñett ñu koy awoo ndax armée bi loolu la woon voilà affaire yi matul neewul ne man maa yonent mi alayhi salaatu wasalaam kon man nag ñoom sax dañ ne gisoon nañ ne dañ ne ko ñun dañuy dox yow nga war a lit mu ne déedéet ëpp ngeen ma doole te ginoon ma ginu ngeen maa bëgg yiw damay war ba fi ma war a war ma wàcc keneen war man may dox comme ñépp voilà gis na moom njiit boo ko doonee du rek da ngay rek di wooyu privilège même bu dee yeyoon léegi yi suñu njiit yi nga xam ne yàkkamti bu fu ñu ko doone rek ñu defal leen carburant moom lu leen ci neex lañuy ut bon loolu même bu dee ne yow buñ loolu premièrement lu dëng la loolu moom idée bu dëng la mais yow boo ko doonee fekk fi loolu bu ko bu ko jëfandikoo bu ko jëfandikoo en tant que jullit bu sincère bu xam dëgg-dëgg ak jullitam ndax lenn li ci yàq lay dugg yow auto de service di ko demee di seeti say sëriñ ak say njaboot ak yooyu loolu du yoon yonent bi alayhi salaatu salaam moom kaay war bàyyi ñun ñu dox nga war mu ne déedéet ëpp ngeen ma doole te gi ñu ngeen maa bëgg yi ñii nag loolu lañ doon def muy Seydina Sa'd bi wax Waqqas ak Utba na Ghazwan ñoom benn gëléem buñ doon awante gëléem nga daal di leen rëcc ne fees daw biñ àggee Buhraan fa taxallafa fi bi ñoom naa rek ñu topp gëléem gi di ko seeti am nga gëléem gu tiit di daw moom ci àll bi kooku day naqaree jàpp ñoomit ñu daw di ko seeti ndax mënuñoo bon fokk nga jëli ko biñ koy seeti nag est-ce que Abdullah ibn Jahsh mi leen diitoon na nañ toog xaar wala nañ leen ci jàppale non ñoom nañ leen bàyyi ñu seeti mais ñun suñu mooy nañ ko continuer wa mada Abdullah ibn Jahsh wa baqiyatu ashaabi Abdullah ibn moom radiyallahu daal di continuer ak li des ci ñi mu àndaloon muy ñi nga xam ne moom lañ tuddoon léegi di ñoom Xaalid ibn Bukayr ak ñoom Suhayl ibn al-Bay ibn Bayda radiyallahu ta'ala anhu wa arda euh, xam nga da gis ne da gis ne boo seetloo imaam ibn Isxaaq fii dafa tudd Suhayl ibn Bayda ndax moom lu tax mu koy tudd mu tudd ko fii ndax woon nañ la këni moom dafa ne Suhayl ibn Bayda fekke na lan Badar te ànd ak yonent mi alayhi xare contre yéefee ba imaam al-Hafiz ibn Hajar ne nag li Ibn al-Kalbi wax nag moo gën dëgër ndax loolu xadiisu imaam at-Tabarani bi sanadin saxiix bu wér que ne moom prisonnier la woon Badar te dañ ko jàppoon ci Quraysh lañ lañ ko jàppe woon loolu moo tax imaam Ibn Ishaq tudd ko fii ndax lii Badar amagul da nga naan mais yow yow nee nga ma fi kii nii temps yëpp Quraysh la ne ndax Badar te yow Badar ñëwagul kon naka la mën a ànd fii bay def lii ñu ne la noo déglul dañ la waxoon ne imaam Ibn Ishaq imaam al-Waqidi ñoom dañu ne woon moom dafa fekke Badar ak yonent mi alayhi salaatu salaam mooy avant lool mu ngi fi woon mu ngi woon Medina même bu dee na wax jot lim ginoon loolu moo tax wax yi noonu du koy looloo tax divergence bi am mooy ku nekk li mu jàpp que ni lii la woon moom it nit ñi foofu la ñu ne voilà kon ñooñu continuer Abdullah ibn Jahsh ak ñim àndal daal di continuer bàyyi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak Utba ibn Ghazwan ibn Jaabirin al-Maazini radiyallahu ñu seeti seen gëléem gi réer ah xatta nazala Naxla ba nag ni ñuy àggee bërëb bi leen Yonent bi alayhi wax di Naxla nekk bayna Makka wa Taayif diggante Makka ak Taayif ñu agsi léegi bi ñu fa àggee lu fa xew agsi nañu mooy première euh, côté mission bi def nañ ko mooy continuer leen boo ubbee sama lettre bi na nga continuer ba àgg nax la diggante Makka ak Taïf àgg na foofu loolu mooy mission accomplie en tout cas à moitié accomplie léegi mu des lan fatarassab biha qurayshan wa ta'allam lana min axbaarihim xoolal quraysh nga def ndànk di leen saytu di leen xool vigilant envers te nga jàng xoolal ñu xamal ñu seeni xabaar muy sariya istitla'iya léegi agsi na nax la lan moo fa xew loolu nag la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu ngi ba léegi ci sariyatu nax la